waan abi saciidin alxudriy radi allahu taala aanhu anna jibrila ata annabiya sala allahu alayhi wasallama faqaal ya muhammad ishtakayt qaala nacam qaal bismillahi arqiik min kulli shay'in yuudiik min sharri kulli nafsin aw caynin xaasid allahu yashfiik bismillahi arqiik rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaamu alxaafidu annawawiyu muy ñëw ci buntu bi ñu nekk muy chapitre cent quarante cinq baabu ma yudaa bihi lil marid buntu bi nga xam ne mooy wax li ñuy ñaanal ki wopp gannaaw bañ gisee ngëneelu seeti ko wopp léegi boo demee ñaan yaa ngi koy ñaanal ci lañ ne boobu ba léegi mu ñuy recenser di ñu dajaleel ay ñaan yoo xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam doon ñaan te doon ko digle ci suñ gataay bi ñu génn gisoon nañu xadis bi mujj woon gis moo doon xadis neuf cent sept mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu anhu boobu moo doon sayyidina mawlana ibnu abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam daxala ala a'rabiyyin ya'uuda waaw ba mu duggee ci kaw kaw ba moom yeneen saa salaam di ko seeti ba la fa xawa <laughs> i kaw kaw bi <laughs> waaw akbar léegi kon tey ñu war a jël xadiis bii ñu la wax ne mooy avant dernier ñaari xadiis yi ñëw yëpp xadiis bii nii xadiis Seyna Abu Sa'id kese la bi ci tegu moom ak Seyna Abu Hurayra ñoo ko bokk solo mu ne kon wa an Abi Sa'id xadiis 908 mu ne wa an Abi Sa'id al-Khudri mu ngi jële ci koo xam ne li mu siiwee woon mooy baayu Sa'id al-Khudri bokkoon ci waa Banu Khudra radiyallahu anhu anna Jibrila kenn Seyna Jibril al-malak malaaka bi alayhi salaatu wa ata an dafa dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa qaala mu ne fa qaala mu ne yaa Muhammad mu ne ko yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam ishtakayt ne ko da wopp da feebar qaala na'am yonent saa sallam ne ko waaw damaa wopp de qaala sayyidina Jibril ne ko bismillahi arqiik ne ko bismillahi ci turu yàlla arqiika laa lay mocc man Jibril alayhi salaam min kulli shay'in yu'dhik ci lépp loo xam ne lu lay lor la min sharri kulli nafsin waaye it di la mocc ci bonuk lépp bépp bakkan bépp nit waaye bépp dund boo xam ne lépp loo xamante ne lor la guy jóge ci moom aw aynin wala boroom bët waaw xaasidin koo xam ne soxor la waaw allahu yashfik borom bi moo faj bismillahi arqiik ci turu yàlla laa lay allah mun a rawaahu muslim <laughs> mun a rawaahu solo na ko al imaamu abul husayn muslim al hajjaaj al qushayri an-naysaburi rahimahullah léegi laaj mu njëkk mooy est-ce dongo solo ñu la la déedéet hmm? al imaamu ahmad ibnu muhammad daal na solo na al imaam at-Tirmidhi ak al imaam Ibn Maaja al-Qazwiini rahmatullahi alayhi al imaamu Muslim wa Abul Husayn mu ngi ko indi ci kitaabu salaam ah, kitaabu salaam foofu la ko indi Allah yaa salaam kitaabu salaam yaa salaam baabu tibbi wal maradi waaw baabu tibbi wal maladi wal marad baabu tibbi wal maradi war ruqaa léegi mu ne al imaamu muslim rahimahullah mu ne euh, kon mu ne haddathana Bishr ibn Hilal as-Sawwaf mu ne haddathana nettali nañu Bishr ibn Hilal suñu sëriñ di Bishr ibn Hilal as-Sawwaf euh, euh, al-Basri rahimahullah Abu Muhammad rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Abdul Waaris an-Numayri la Bishr ibn Hilal an-Numayri Abu Muhammad al-Basri as-Sawwaf Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Abdul Waaris mu ne ki ñu nettale mooy Abdul Waaris Abdul Waaris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi al-Anbari mawlahum Abu Ubayda wala Abu Ubayda at-Tannuri al al al al-Basri rahimahullahu ta'ala Hmm? qaala mu ne ki nga xamante ne nii mooy Abdul Abdul Aziz moo ko nettali muy Abu Hamza al-Bunani mawlaahum gis nañ ko keroog bi mu ne man maa ànd Saabit ñu dugg ci Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu Seydina Saabit ne ko ah yaa Aba Hamza ishtakaytu voilà moo nekk nii muy Abdul Aziz ibn Suhayb moom mi mook bàyyi ñëpp ay jaam lañu woon dañ leen a libéré waaw waaye gis nga. ñu nekk ñi nga xamante ne nii mooy ay janti njolloor ci seen waa jamono moom ki nga xamante ne nii mooy Abdul Aziz ibn Suhayb euh, rahmatullahi alayhima an Abi Nadra moo ko jële ci Abu Nadra al-Mundhir ibn Malik ibn Qata'a euh, al-Basri rahimahullah an Abi Sa'id moo ko jële ci Abu Sa'id di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Tha'laba ibn Ubayd ibn al-Abjar Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji al-Madani radiyallahu ta'ala anhu Abu Sa'id anna Jibril ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya Muhammad ashtakayta am na ashtakayta comme li al imam xam bokk wax nañ la imam Euh, at-Tirmidhi soloo na ko al imaam al Mubarakfuri mu ne bi fathil hamzati al istifham man nga ne ashka ashtakayta ah wa hadfil hamzati al wasli hamzatul mën na nekk hamzatul ishtakayta wala ashtakayta wala a bil maddi waaw wa qila bil maddi ala isbati al hamzati nga teg hamza bi bàyyi ko ci ne ashtakayta mooy laaj la voilà <laughs> mu ngi noonu kon mu ngi noonee euh, euh, euh, kon mu ne ko yonent bi alayhi sayyidina Jibril na ko anna Jibril ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ishtakayt qala fa qala na'am qala bismillahi arqik min kulli shay'in yu'dhik min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin allahu yashfik bismillahi arqik voilà noonu la ko indee <laughs> al imam kon lëkkaaleem ginnaaw lii lëkkaaleem suñu buntu bi leer na mooy kon Seyna Jibril tey yeneen sa moom moo ñëw ne di di mocc yonent bi alayhi salaam yonent saa salaam daa feebar Seyna Jibril ñëw ne ko euh, alayhi salaam ne ko Muhammad da nga feebar mu ne ko waaw lool mu bokk ci liñ doon wax ne wax nit ki li la dal loolu tekkiwul ne ñàkk euh, wàkkirlu ci yàlla la voilà te bu doon du lool Seydina Jibril du ñëw di ko laaj yonent waaye saa saa te gis nañ fi xadiis yi ñu romboon voilà kon ak bu euh, Seydina kii bii nii euh, kii euh, Abdul Aziz bi mu ne dama ànd kii Saabit ñu dugg ci Seydina Anas mu ne ko ah yaa Aba Hamza ishtakaytu de ah Aba Hamza muy dakkantal Seydina Anas radiyallahu anhu ne ko ah damaa wopp waaw mu ne ko mbaax bëggoo ma ma ma mocc la moccu yonent Allah Allah Allah kon fii Seydina Jibril alayhi saa moo ñëw laaj Yonent saa salaam ndax da ngaa wax mu ne ko waaw léegi nag mu ne ko mu wax ko bismillahi arqiik waaw ci turu yàlla waaw mocc moom waxoon nañ ko foo waxati ko ci turu yàlla la kanta ay tiru jinne moom mocc la de dalaa dugal pëtëxël na la parce que jinne yi tey nga am problème waaw <laughs> moo naa ñun dañu feebar quoi lu waay dal rek li ñuy njëkk xalaat dañ ko yóbbu ci maaman bi nga xam ne mënu tus boroom dëpp géej boroom yi nga xamante ne nii gaa yi euh, yor yor ay tuur ñu dem dofloo waa ji nag ginne yi léegi nag ginne ay bëndi lañu li Oustaz Khalil di wax rahimahullah Oustaz Khalil Lo <laughs> bu ngaabu <laughs> gaa yi moom <laughs> comme ay bandi la ñu nekk ci bintu ci buntu ci ci biti dëkk bi rek waaw saa bu ñu bëggee dara rek dañuy ñëw songu ngeen jox leen ñu arrêté waaw <laughs> boo leen joxee buñ bëggee rek dañuy yëngalaat ñëwaat ñu ne ah daaneelati na waa yi ngeen demati sotti yu salte ay soow ak yooyu ca ndëpp yo yooyu leen di neexloo ak ak ak ay ginaar gu bleu ay ginaar gu kii ak mennu melo ngeen ñëw wala xaru mennu melo nagu mennu melo ngeen rendi ko ca tafisu géej ca suuf ca buntu almeer ya ngeen def ay ay ay ay ay lan ay shirk yu bëree bëree bëree bëri ndëppal fii tuuri soow fii yaa fii lu ne te waa ji du mës wér noonu lay def ba jiyee waaw waaw foo gisee mu tane mooy gaa yi ngi neexal jinne yi ki neexal leen lañ dëkk léegi nag ñu jàpp ne kon wér na ah moom de moom ba mu defee lool ba léegi wér na tee ngaa def ni moom ma ne kalla ban def ni moom kooku ci shirk lañ déedéet kooku bokkaale yàlla bu rëy rëy rëy bi yoboo mu gaaw tuubi loolu mën na koo al àddina ak alaaxira kon nag bismillahi arqiik booy moccu nit waaw kaay sëriñ diw bon paa boobu ak mën a moccu ndekete yoo paa bi ay jinne lay collaborer yow boo ko xamee wala nga ñëw parce que am na yenn yi moom da ñëw soupçonné bon yii daal seen affaire dara wóoru ci ñëw fekk fa ñu ngi teg benn boppub jaan ci kaw bu diyee ñu wékk ko ci kii bi ci sëriñ bi fi muy fi muy moccale nga jékki gis ay deru seggati ay deru gaynde kër gi salte lool ñàng muy kii di ñàng ñàngalu yor ay mbir yoo xamante ni ay béjjënu géléem xaw ma béjjënu nag béjjënu biiful yu nekk ñu teg ko fii ñàngal fii loolu moom moom lim gën a niru affaire affaire saytaane la gën a niru affaire affaire affaire jinne mais pas affaire affaire yàlla moom du demewu noonu ko non non kuy faj ci mbiru alquran ak sunna di def yooyu mais nag waxoon naa la gaa yi dofuñu fu ñu nekk dañuy adopté wu comme ko xam nañ ne ñun sénégalais yi dañ naan dañoo gëm yàlla dañoo nàngam moo tax it ku ñëw danaan la danaan la man ci alquran laay faj loo bëgg mën na la ci ci jinne yi laay faj du la ko wax <laughs> ku nekk ak gëm comme que daal war a ngeen gëm loolu lay wax waaw kon nag loolu kenn du ci faj xam nga lu ñuy mocce bismillahi arqiq li Seydina wax bismillah arqiq mu ne yonent way saa saam bismillah ci turu yàlla arqiq laa lay mocce waaw min kulli waaw shay'in yu'dhik allah allah oh ci lépp loo xam ne lu lay lor la lii moo matale lii mooy ñaan yu matale yi waaw ci lépp rek lu lay lor lépp luy lore rek jaar ci turu yàlla ngir mu musal la ci waaw min sharri kulli nafs al imam al hafiz an-nawawi rahimahullah mu ne ci al minhaj sharh abdullah sahih muslim ibn al hajjaj mu ne wa qawluhu min sharri xam nga dane min sharri kulli nafs waaw mu ne qiila yuhtamalu anna al muraada bin nafs nafs al aadami mu ne nee nañu mën na nekk liñ ci jublu mooy bakkanu doomu aadama mooy doomu aadama mooy loru bépp doomu aadama waqiila yuhtamalu anna al muraada biha al ayn amaana liñ ci jublu mooy bët parce que al aynu xaq waaw ndax fa inna nafsa tutlaqu ala al ayn ndax nafs ci arab dañ koy wax jublu ci bët voilà jublu ci li nga xam ne mooy bët mu ne wa yaqu wa yuqaalu dañuy yuqaalu dañuy wax rajulun nafuus ida kaana yusibu an-naasa bi ayni buñ nee nit ki nafuus la mooy koo xam ne moom daa aay bët bi daa ay gaaf daa aay quoi waaw nga xam ne euh, mu ne kama qaala fi riwayatil uxra min sharri kulli di ayn maa ngi la musal ci bépp woo xam ne boroom bët boo xam ne bët bu aay la waaw mu ne wa yakunu kon mu nekk aw aynun xaasid min baabi tawkiid bi lafdin muxtalif bu boobaa kon nafsin mooy nit ki ba bare bu tegaat ci aynin xaasid boroom bët bu soxor loolu day nekk ci buntu li nga xam ne day seddale mbir waaye nga utilise beneen baat nga jëfandikoo beneen baat waaw mu ne aw shakkan wala mu nekk sikki sàkka min ar-rawi fii lafzi ci li nga xam ne mooy ki ko soloo ci kàddoom wallahu aalam kon min kulli nafsin maa ngi lay jaar la mocc ci loo xamante ne mbonu min sharri kulli nafs mbonu bépp boroom bakkan wala boroom bët boo xam ne bu soxor la bu aay yashfiik waaw yàlla nag moom moo lay faj waaw bismillah mu delloowaat ko baamuwaat arqiik waaw ci turu yàlla loolu moo tax eh, eh, eh, moo tax imaamu Nawawi mu ne wa fiihi tawkiidu ruqya lii day wone mooy di di di di di di di di feddali ak ak ak mocc wa du'a wa takbir di ñaan tamit di ko baamu parce que bismillahi arqiik moom la ubbee moom la tëjee bismillahi arqiik min kulli shay'in yu'diik min sharri kulli nafs aw aynin haasid allahu yashfiik bismillahi arqiik benn ñaar fan lañ jëm mu ñett bismillahi arqiik min kulli shay'in yu'diik min sharri kulli nafs aw aynin xaasid allahu yashfiik bismillahi arqiik dernier bismillahi arqiik min kulli shay'in yu'ziik min sharri kulli nafs aw aynin xaasid allahu yashfiik bismillahi arqiik voilà lo loolu la Seydina Jibril daal di mocce yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne dafa woppoon waaw allahu akbar <laughs> ah, loolu lii lu amaam so kon beneen ñaani ngi boo xam ne nañ ko jàpp bismillahi arqi min kulli shay'in yuzik min sharri kulli nafsin wa aynin haasid bismillahi arqiik allahu wallahu yashfiik voilà kon bii bokk na ci boo seetee ku feebar nga ñaanal ko ko voilà na ko min kulli shay'in yu'ziik min sharri kulli nafsin wa aynin xaasid bismillahi arqiik wallahu yashfi allah loolu dañ ciy gisaale ginnaaw lii kon nooy que ni euh, euh, nekkub yonent taxul yow lii dal doonu aadama yi du la dal yonent ba ne saa saam da doon feebar am na lu ñu la waxoon jotaay bii ñu génne biñ naan di wax nit ki lu la metti ngir loolu dara newu ci parce que yonent ba ne saa saa ci boppam wax na ya Aïsha waara ana ana kay man maa wax waara sa te xadiis boobu imaam dina ko indi ci kanam ci bunt yi ci kanam waaw keroog mooy feebaram bi mu génne àddina ak yi mel noonu kon loolu noonu mooy eh, nekk yonent amul benn lien ak bañ a feebar nekkul ne walla yonent la mu feebar ñu naan ah, kii de yonent am di war nañ koo seetaat yonent boo xam ne yàlla la yónni yàlla mi nga xam ne mooy tege ah moom mu feebar ma foog ne feebar borom bàkkaar lañ koy teg ku la ko wax ay eh, gars yi gars yi dañu yor seen affaire farful waaw ay affaire farful yu naan diw boo gisee doomam ji ba mu juddee mu am lii ak lii daa fekk nangam waxu ngeen dëgg yow doo bàyyi wax lu amul yaa ñeme yàlla te mën a yaa yow yaa yaa mën a wax kew <laughs> yaa wax lu dut kew yow <laughs> doo bàyyi ñeme yàlla. bu la yàlla nattoo loolu xam naa di nga expliquer ne looloo taxoon wal iyaazu billah kullu hada kadib waaw borom bi mooy dogal lu ko neex di teg jàmm ku ko lu ko neex waaw kon nit foo man di toll wàññ feebar loolu wàññiwul ci darajaay nit ki dara waaw te mu feebar tekkiwul ne ah, ah moom mii nga xam ne mooy fajaate mooy nii feebar kon loolu est-ce que déedéet ci dara jaam la boobu ñun ñépp ko bokk waaw mooy dañuy feebar di xiif yonent saa salaam da doon xiif takk ci biir bi ay xeer bañ a daanu te moo yonent bi alayhi salaam <laughs> waaw di mar <laughs> mu ngi noonu mooy aajo yooyu mooy yooyu yu aadama doomu aadama yooyu alayhi salaam ñépp a ci yem waaw moo tax ay diw moom eh, moom moom nag dégg naa du lekk loolu moom waxi caaxaan la quoi <laughs> léegi loolu loolu ban miracle la ci ne quoi. gars yi léegi dañu jekk rek doon ay mbir ma faat biñ ne collège am na benn waay bu buñ doon man man sincèrement gisuma waa ji mais nag temps yooyu siifoo siiwoon na ba gars yi di ko dafa mel ni daa doon dañ ko wane woon ci télé bi parce que maa ngi dégg maa ngi dégg kii nga xamante ne nii mooy suñu benn oustaz <laughs> bon benn jour mu def pour ba pare gars yi di wax ci yooyu quoi mu naan kan diw. ngeen ngeen ne kooku du lekk ñu ne waaye bañal lekk kooku ñëw suñu kër nga naan la <laughs> kooku seet sama waajuru góor sa waaj papaam quoi <laughs> waaye <laughs> eh, wax fi kii woon quoi Guinée Guinée taja foofu sa yóbba kër papa nga naan lan saa yi lekk ba suur nga naan gaa yi ne du lekk moo ah gaa yi de fii ma loolu sax da dara loolu ci boppam même buñ d'accordoon ne du lekk waaw ñu ne waa ga lekkul après point barre mu jeex mais ñun te loolu daa mënu la nekk <laughs> mais ñun dañuy nekk ci yoo xam ne bu bëgg def ko miracle alors que dara du miracle kon mooy feebar ku nekk la mën a dal dina dal ku baax dina dal koo xam ne as-salih da koy dal day dal ab taalif ki nga xam ne baaxul kon loolu euh, lu am am solo la waaye gis nañ nit tamit ñëw fekk ku feebar nga ne ko ndax da ngaa wopp loolu dañuy gis ne dara newu ci nekkul ak fumiste wala dugg ci lu sa yoon newul si du loolu du loolu moo tax Seydina Jibril alayhi salaam ñëw ne leen saa salaam xaarul ba leen saa salaam ne ko ah Jibril man de damaa wopp déedéet moom moo ko ñëw laaj ne ko ah yaa Muhammad ishtakayt ne ko Muhammad da ngaa wopp saa salaam mu ne ko waaw kon loolu yëpp dañ ci xam ne ne loolu moom euh, lu am am solo la quoi waaw mën na ñëw na ko da ngaa waaw soxna sa ngaa feebar ah benn uh, madame Elisabeth gis madame Aïcha ne ko madame Aïcha da feebar mu ne ko waaw mu ñaanal ko lii wala kon loolu nekkul ak finiste nekkul ay ci sa yoon nawul wallahu ta'ala al imam al hafiz